wala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi cawni illahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci la onze fukkeelu at mi ak benn ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu tombeek aama wafaate at mi nga xam ne ci lay génne àddina moom sallallahu alayhi wasallam ñu ngi woon ci yowmul xamiis agsi woon nañ yowmul xamiis juróomi fan qabla raxiilihi ila rafiiqi al juróomi fan laata muy e, wuyu ji boroomam tabaaraka wa taala muy yowmul xamiis muy bésub alxemes nga xam ne jiitu woon nañu gisoon ci loo xam ne moo jiitu li ñu nekk di gis nii muy xutba bi mu defoon waaye dañ ko jotoon tàmbali mënuñu woon a demaat en ñu àggale ko pare ngir gis lii nga xam ne moo jiitu woon mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhuma di ñu ko nettali walxadiisu qad rawaahu alimaamu ahmad wa wa alimaamu daawud as-sijistaaniyu rahmatullahi alayhi neexee nga ne imaam ahmad moo ko solo ak ñetti taalibeem voilà <laughs> pour gàttal qad rawaahu al imaamu ak ñett min talaamidati ci ay ñi nga xam ne ñooy ay taalibeem al imaamu al muslim ak al abu daawud as-sijistaaniyu rahmatullah aley ki ñu mujjee tudd nag moo ko gënoon a jege muy al imaam abu daawud as-sijistaaniyu rahmatullahi aleyhi moo gënoon a taqoo ak moom ñun ñu ngi woon doon gis li ci imaamu riwaaya imaamu muslim ci kitaabul wasiya téere bi al imaam muslim tudde téerem ndénkaane yi testament bunt bi suraax yi lenn ci suraax yi def baabu tarkil wasiyati liman laysa lahu shay'un yuusi fii baabu buntu tarkil wasiya bàyyi ndénkaane liman laysa lahu shay'un yuusi fii koo xam ne amul lu mu dénkaane kooku moom jarut muy dénkaane ci bunt boobu la imaamu muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri raxmatullaahi alayhi indi xadiis bi mu ne woon xaddatana saidu bnu mansuur wa qutaybatu bnu said wa abu bakr bnu abi shayba wa amrun innaaqid mu jëla ko ci ñeenti sëriñam la ko jële ku njëkk di said bnu mansuur alxurasaaniyu almarwaziyu abu usmaana albalxiyu almakkiyu raxmatullahi alayhi wa qutaybatu bnu said di Qutayba ibn Saciid ibn Jamil ibn Tariif ibn Abdillah al-Baghlaaniyu rahmatullahi alayhi as-Saqafiyu mawlaahum al-Balkhi al-Baghlaani mu ne wa Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usmaan mooy gën a siiwe ci ibn Abi Shayba Abu Bakr ibn Abi Shayba boroom musannaf Abu Bakr mooy boroom musannaf mu ne wa amrun naaqid sama ñeenteelu sëriñ mooy Amr ibn Amr an-Naaqid di Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Saabuur al-Haafidu al-Baghdaadiyu an-Naaqidu mu ne wal lafzu expression yi ma utilise fii yi ma indi man al imaamu muslim li Saïd sama sëriñ bu njëkk bi di Saïd Mansuur moom moo ko solo al balxi al makki ay expression laa indi fii mu ne ñoom ñépp kulluhum qaalu ñoom ñépp nee nañu xaddatanaa sufiaanu nee nañu seet nettali neen sufiaan di sufiaan ibn uyayna ibn abi imraana maymuun alhilaaliyu mawlaahum abu muhammad alkuufiyu almakkiyu raxmatullaahi alayhi an suleymaan al axwal mu jële ci suleymaan ibn abi muslim almakkiyu al axwalu raxmatullahi alayhi an Saciid ibn Jubayr mu jële ci Saciid ibn Jubayr al asadiyu mawlaahum alwaalibiyu mawlaahum alkuufiyu raxmatullahi alayhi mu ne annahu qaala qaala ibnu Abbaas mu ne qaala neena ibnu Abbaas mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma neena yawmul xamiis dañu toog benn fan mu ne sëriñ bi ne yawmul xamiis summa baka wama yowmul xamiis summa baka mu ne bésub alxames ay way bésub alxames waay après muy jooy waay wama yowmul xamiis ay way ku la xamloo yowmul xamiis summa baka ginnaaw gi muy jooy xatta balla dam'uhu alxasa ba ni nga xam ne rongañam yi di tooyale fam toog suuf sa xeer yu sew yu koma tooy ndax rongoñam yi fa qultu nee na man eh, Sa'id ibn Jubayr ma ne ya ibn Abbas wa ma yawmul xamiis ma ne ko mais ibn Abbas wa ma yawmul xamiis ana lan mooy yawmul xamiis gi ngay wax di jooy nii lan mooy yawmul lan moo ci xewoon mu ne ishtadda bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waja'u mu ne dafa tar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mettit gam feebaram bi fa qaala mu ne utuunii aktub lakum kitaaban laa tadilluu ba'dii mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne utuunii indil ma loo xam ne gis nañ ci yeneen riwaaya yi mim ne alkatifa waddawaa utuunii bilkatifi waddawaa aw illawxi waddawaa mu ne indil leen ma mooy mbagg yooyu ñu doon wala li nga xam ne mooy àlluwa ak daa wala lànkar ak tëblakum bu ko defee ma bind leen kitaaban ab bataaxal ab loo xam ne kayit goo xam ne dinaa leen ci bindal loo xam ne lan tadillu ba'dahu abada du ngeen sànku sama ginnaaw ba faw fatanaza'u waaw ñu xëccoo mooy ñii ne nañ def lii ñii ne nañ noonoo nañ ko jox ñii ne jaru ko ndax yeneen bi alayhi salaatu wassalaam kat feebar bi dafa tar ci moom bi ñu xëccëwee ci kitaabul ilmi bu euh, riwaay imaamul Buxaari foofu yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne wal maa yanbaghi tanaazu te warul muy am fi man euh, li nga xam ne mooy ak xëccoo fii nag Mawlaana Ibn Abbaas mu ne wa maa yanbaghi te jaaduwul te warut inda nabiyyin fa yonent ab yonent bu man di doon alayhi salaatu wassalaam tanaazu xëccoo waaw moo tax ci beneen riwaay bi mu ne bi nga xam ne ci lañuy wax fa lamma aktharu llaghwa wal ixtilaafa inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu barilee wax ji jàppal bàyyil jeeg baat yu jóg yeeg wute gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen sax da'uni fekk ñenn ñi naan waaw bu dee fiñ noon sànq wa qaalu ma sha'nu ahajar ñenn ña lan lan la yonent mi alayhi salaatu salaam yéen da ngeen a foog ne hajar da ngeen a ne liy dal malade yi nit ñi nga xam ne dañuy feebar lool ba léegi dootuñ daanaka seeni wax ca xaalu feebar gu metti gi moo koy waral ba duñ ci bàyyi xel da ngeen a foog ne looloo dal yonent mi alayhi salaatu salaam istafhimu laaj leen laajaat leen ko pour wanne dañ ko ko war a indil qaala yonent mi alayhi salaatu salaam ne da'uuni falladi ana fii xayrun li ma nekk nii sax moo gën waaw waaw xaal bi ma nekk nii di muraqaba di waajal liqaa'u rabbi azza wa jal waaye it xaal bi ma nekk ci bañ koo bind comme ni ñu ko leerale que ne wax yoo ko waxoon wax yoo ko dindiwaat ba mu gisee ne ñii kat pare nañ ñii wa ngi naan xasbunaa kitaabullah waaw téere bi yàlla bi doy nañu loolu dalal xelam ndax kat loolu la yàgg a wax moom alayhi salaatu wassalaam ne naa leen bàyyil naa leen loo xam ne lan tadillu ba'di abadan ma in tamassaktum bi kitaabullah bàyyil naa leen loo xam ne jamais ngeen sànku fekk yéen ci ngoy mooy téereb yàlla bi comme que ñoom ña nga xam ne dañ ne bul indi jarul ñu koy indi ndax dafa sonn waaw inna rasulallahi kama qaala sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu inna rasulallahi sallallahu alayhi qad ghalabahu al mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam kat feebar bi metti bi da ko noot bu ñu ko yokkal beneen coono muy gardajjoo di tegoo loo xam ne di bind di ñu dicté ngir ñu bind ak yooyu loolu yépp geneen coono guñ koy teg la te ñoom bàyyil nañu fi li nga xam ne suñu boroom waxoon na ne fii fi la ci alquran jii hudan wa nuur ci la njub gi nekk ak leer gi te nee na al yawma akmaltu lakum comme ni mu ko waxoon bésub Arafat ci la ko wàcce al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu wa raditu lakum al diina tey laa matal li nga xamante ne nii mooy seen diine mat na sëkk wa atmamtu ma mottali aleykum ci yéen ni'mati sama xéewal gi ma leen defal wa raditu lakum al islaama diina ma gërëm gërëmuma li ma leen gërëmal diine gi ma leen gërëm loo gi ma leen gërëmal mooy lislaam te moom la buur yàlla nangu ndax wala yar buur yàlla du nangu lépp loo xam ne mooy lu dul lislaam du ko nangu waaw ku fi indi lu dul lislaam fa lay yuqbala min kenn du ko nangu ku jàppe leneen lu dul lislaam buur yàlla nee na du ma ko nangul dara te bu ñu fàtte ne loolu xadiis boobu ba kaabul axbaar ñenn ñu ne yenn riwaay comme ni ko gisoon ci ak gine ne kaabul axbaar moo ko wax yenn ñi ne xaalati yahud yahud yi ñëw wax ko waaye lool waxoon nañ la dàqantewul mooy kaabul axbaar seen porte parole la woon yahud yi ñëw wax te moom it ne yéen am na ci seen téere bi loo xamante ne nii ci alquran ñun de bu doon ci ñun la wàcc masharal yahud la taxadnaha ida bés boobu de bu wàccoon bu doon aaya boobu ci ñun la wàcc ñun mbooloo mi yahuud yi kononte kon dinañ ko jàppee ni nga xam ne mooy euh, feet Seydina Omar ne ko ban aaya mu ne al yawma akmaltu lakum diinakum wax aaya bi Seydina Omar ne ma ne xam nañu kañ la wàcc fan la wàcc ak te ñun ba xam nañ mu ngi wàcc Arafa fekk bésub ajjuma ban bés la wàcc xam nañ ko fan la wàcc xam nañ ko muy Arafa ban bés la ajjuma la fekk yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaqifun bi Arafa waaw kon nag mu ngi noonu <laughs> voilà kon mooy moom moomu xam na bu baax li muy wax li tax mu ne kon yonent lay alayhi salaatu bu buñ ko tegaat yeneen yeneeni coono ginnaaw ba alquran waxee la ak tibyaanan nga xam ne mooy li kulli shay dafa ñëw di leeral lépp te yonent mi alayhi salaatu salaam yàgg na la dënk ne téye leen ci fekk yéen a ngi ci téye mooy du ngeen sànku ba faw léegi nag ah, kon bi ñuy wax loolu mu ne leen léegi da'uni falladi ana fiihi xayrun li ma nekk sax moo gën usikum maa ngi leen di dénk bi léegi maa ngi leen dénk ñetti mbir première bi axrijul mushrikiina min jaziratil arab génne leen mushrikuuna yi fi nga xam ne mooy jaziratul arab waaw deuxième wa ajizul wafda bi nahwi ma kuntu ujizuhum te délégation yi fiy ñëw dee leen leen jox ay kado dee leen leen neexal ci li ngeen leen di jox comme li nga xam ne man lu mel ni comme la ma leen doon jox man waaw comme li ma leen doon jox lu mel noonu nangeen ngeen ci jox délégation yi qaala mu ne wa sakata an althaalithati aw qaalaha fa unsituha mu ne léegi mu noppi ñetteel bi wala boog wax na ko ma fàtte ko kooku gisoon nañ ne al imaamu al xaafid hajar al asqalaani ci al fath kooku du kenn ku dul suleymaan ibn abi muslim al ahwalu rahmatullah alayhi moom la comme ni nga xam ne noonu lañ ko tudde woon loolu seydna al Ahmad ibn Ali al-Asqalaaniyu al-Haafiz ibn Hajar waxoon ci al-Fath kon léegi loolu la wax mu fàtte ko léegi waxoon nañ la xadiis bii am na beneen imaam Muslim soroon na ko ci beneen yoon woo xam ne dafa jaar ci Ubaydillah au lieu jaar ci Sa'id ibn Jubayr Uh-huh. mu jaar ci ki nga xamante ne mooy Ubaydullah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud al-Hudhali radiyallahu ta'ala anil jami' foofu dane Mawlana ibn Abbas dane fa kaana ibn Abbas ibn Abbas bu mosoona nettali wax ji ba pare uh, xew-xew bii danaan yaquulu doon wax ne inna raziyata ay way musiba kulla raziya bépp musiba maa nekk na ca la nga xam ne xaala moo dox bayna rasulillahi diggante ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa bayna an yaktuba lahum dhalika alkitaaba min ixtilaafihim wa laghatihim mooy la dox diggante ak mu bind ko leen loolale te nag dara waralu ko lu dul seen wute ga nga xam ne moom lañu ñu wute woon wa laghatihim ak seen kàddu yu kawe yañ doon xëccoo ko wax moo tax alayhi salaatu wassalaam far bàyyi ko léegi nag ñun ñu ngi woon ci chara xadis boobu doon gis li nga xam ne mooy mbir mi ak yi nekk ci biir waxoon nañ la lu ama am solo la que dinañu jëlal ay jataay ndax dafa ama am solo affaire bi waaw waaw waqad dassa fiihi di ci jéem a dugal loo xamante ne yenn façon compréhension yu baaxul ak wax yoo xam ne man la alaqata lahu min bi shay'in min eh, bil ilm koo xam ne amuñu lenn ak relation xam-xam loolu lépp nag ñu war ko leeralaale moo tax euh, ñu taxawu ci nii te mu nekk loo xamante ne bon comme d'habitude rek insha allahu taala xam duwal wal na léegi àggoon nañu fi ñu agsi woon gisoon nañ affaire li jëmoon ci lan moo tax ñii yonent bi alayhi salaam bi mu nee jox leen ma lu tax joxuñu ko lool gis nañ lu tax. Seydina Omar ñi gisoon côté boobu li taxoon ñu gis ko ñeneen ñii gis nañ lu tax mooy dañoo gisoon na comme que digle na daal ba pare teg ci ne loo xam ne du ngeen sànku nañ ko indi waaye finalement ñaari kuréel yépp ñoo bokk benn mbir mooy kenn ku ci indiwul waaw kenn indiwu ko ci te yonent bi alayhi salaam waxul kenn ŋàññu ci kenn dale leen rek yéen ñépp euh, bàyyi leen ma sax li ma nekk sax moo gën li ngeen may woowe di ma laajaat ak a laajaat léegi nag déglu leen ma ma wax leen ma dénk leen waaw waaw ndox xelam dal na mu ne léegi déglu leen ma ma dénk leen léegi ñun foofu la meenoon walla mu ne uusikum bi salaas maa ngi leen di dénk ñetti mbir lii nag uusikum bi salaas ha uusikum bi thalath bi yonent bi alayhi salaatu wax mooy maa ngi leen di dénk ñetti mbir amul benn wuti ak li ñu gis li nga xam ne dinañ ko gis abdallah ibn abi awfa radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu bàyyiwu fi dara dénkaanewul dara loolu li doon wax mooy ci wàllu xilaafa ak kiiwee xalifa ak wàllu alal loolu lay wax ak tamit mooy loo xam ne danaan ay wa jël leen lii ngeen joxal ma ko même bu dee am na riwaay yu ñëw mais lim ci bëgg a wax mooy nekkul loo xamante ne nii lu important la wala loo xam ne lu conséquent la waaw mais tekkiwul ne dénkaanewul saxaaba yi waxu leen loo xamante ne nii ay dénkaane ay kàddu yum leen dénk ak yoo xamante ne dénk ko non seulement saxaaba yi mais xeetam à travers ñoom ba ilaa yawmi diin sii moo tax lool moo tax fii mu ne uusikum maa ngi leen di dénk nag bi salaasin ci ñetti mbir waaw première bi waaw kon mu ngi noonu mu ngi noonu <laughs> léegi parti bii nii eh, eh, eh, pour hein. Mm-hmm. partie bii nii mooy li nga xamante ne nii mooy gën a li mooy li nga xam ne mooy gën a dëgëral li ñu waxoon te saxaloon ko te gisoon ni ko al imaam al Qurtubi rahmatullah alayhi ak boroom xam-xam yu shurahul ahadis yi ni ñu ko saxale que ne eh, yonent bi alayhi salaam mos leer na leen ne. loolu mu doon ne nañ leen ko bind andi leen ma bindal leen loo xam ne bu ngi ma leen ko bindee du ngeen sànk du farata parce que bu doon farata la de façon dina ko def ala raxmi an fi mankaan malgré ku ku mu man di doon neex na la am naqari na la waaw léegi nag mooy ndax boo nee gaa yi joxuñ ko ñu bind mooy li ñu lëm doon wax ñu bind ko léegi waxoon nañ la ab ah, dundaan dundaan na fi ñeenti fan jeudi la woon dund na vendredi samedi dimanche ba lundi mu génn àddina te lundi boobu sax dinañ gis ne dinañ gis lundi boobu sax nekkul ne lundi bi ca fajar ga la génn àddina non non mooy te boobu yëpp mooy amoon na ci cawar ba ba ba ba saxaaba yi gis ba ñëw gis leen mooy loolu lépp bu doon ne farata la de toute façon dina ko def. te li tax mu ne leen léegi jóg leen ah mu ne leen noo bàyyi leen ma après mu dénk leen mooy bu doon lool farata la da leen koy wax. kon amoon na temps wu jottali loolu même bu dee joxu ngeen ma fu ma bind mu wax ko te yonent ma lay saa saam li mu bind lu ak li mu wax ñoo yem képp waaw mu ngi mel ni alquran yenn yi daa am ñu ko doon bind yenn yi nit ñee ko doon mokkal est-ce que léegi daa am benn différence entre la ñenn ñi mokkal ak la nga xam ne daa am ñu ko bind amul benn différence waaw d'ailleurs hadith yi kañ lañ leen commencé bind am na saxaaba yu doon bind comme ni ñu gisoon masala boobu bi ñuy gis loolu. bam mu doon wax uktubu li abi shah kitaabatul xadiis moo tax al imaamul buxaari rahmatullah alayhi wallah maa man afqaha ah ana kan moo ko gën a dégg fiq al imaamul buxaari moo tax xadiis bii nii ñu nekk nii <laughs> xam nga ñu riwaay imaam muslim nekk imaamul buxaari yi da koo indi ci kitaabul ilmi mu fa ko njëkk a indee ci saxiix bi baabu kitaabatil baabu buntu loo loo. kitaabatul ilmi ah bind xam-xam boobu mu jël ko ci yoonu Ubaydillah ibn Abdillah ibn Abba ibn Mas'ud ibn Utba ibn Mas'ud comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon sànq ne moom boobu la mooy mu ngi noonu mooy foofu la ko njëkk a indi pour wan ne xam-xam dañ koy bind mooy bind xadiis dara newu ci même bu dee am na wuute bu amoon ci boroom xam-xam yi wuute boobu dafa deñ après te ci saxaaba yi gisoon nañ ci jotaay bi weesu rek. Mawlaana ibnu eh, ibnu Abdallah ibnu Amr ibnu al-Aas moom da doon bind comme ni waxoon ne dama doon bind lépp lu Yonent bi alayhi salaatu salaam dama ko doon wax dama ko doon bind fanahatnii Quraysh Quraysh daal di may aaya mbir mi ne inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam bashar ah moom day wax fi ridaa wal ghadab day wax ci fekk mu mer fekk tamit mu kontaan hmm, nee na biñ ma waxee loolu ma ne xaaral bon ma arrêté dem laaj Yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ma mu ne ma uktub bindal fa walladi nafsi bi yadihi ah, maa ngi wàcc ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la ne wala maa ngi wàcc ci yàlla ne laa yaxruju min fii illa illa al du génn sama gémmiñ lu dul dégg mooy bind te euh, loolu mooy euh, te uktubu moo ne woon bindal leen Abu Shah ba mu defee discours ba mak Makka Abu Shah ne comprendrewul <laughs> ne nee neen saar sam sa discours bii nii man bon damaa bëgg ku ma ko kiiwal mu ne ko mu ne mu wax nit ñi uktubu bind leen li Abu Shah Abu Shah di rajulun min al Yemen bàyyee ko woon fi nga xam ne mooy Yemen kon mooy foofu la koy Imaamul Buxaari indi ci buntu boo pour wan ne xam-xam dees koy bind léegi nag mooy dañ koy takk dañ koy yeew al ilmu lan lañ la waxoon keroog la sha'iru arab ba waxoon al ilmu saydun wal kitaabatu sayduhu qayd suyudaka bil xibaalil waasiqa fa min alxamaaqati an tasida gazalatan wa tatrukaha bayna alxalaayiqi taaliqa ah loolu la waa ji waxoon no waykatu arab bi loolu la waxoon al ilmu <laughs> keroog ñu ngi ko wax ci miraas mi ah al ilmu saydun ah wal kitaabatu qayduhu a xam-xam am rubb la waaw mooy nit ki xam-xam da nga ciy sonn ngir am ko waaw li imaamu Shafi'i doon wax waaw mooy danga nga caa sonn ngir am ko waaw wa tuulu zamani yoo yoog coono geeg uzla geeg wéet geeg tumuranke geeg yooyu yëpp dina am tumuranke gi nag tekkiwul ne rek man ca àll balaa ne mooy da ngay nekk ci biir nit ñi tumuranke waaw parce que bu dee yow xam-xam rek ka lay yitteel te nit ñi loolu dara yitteewu leen ci tumuranke nga waaw tumuranke nga walaw kunta fii qalbi New York waaw <laughs> même bu dee yaa ngi biir New York New York day xumb saa su ne guddeeg bëccëg a ci yem waaw da ngay naan la ville qui ne dort jamais même bu dee fa nga ne sax tumuranke nga <laughs> par que tumuranke du nekk foo xam ne ab désert la wala xaw ma fa kenn déedéet man nga faa nekk ak sa baay ak sa yaay ak say rakk ak say mag ak sa famille yépp ba pare nga tumuranke <laughs> waaw aka bari ñu mu dal sax waaye <laughs> léegi nag mu ne kon kon al ilmu xam-xam dafa nekk loo xam ne am rëbb la boo ko xasee am nag ba sonn ci ba am ko dee ko ut foo koy takk mooy kitaaba ñoom lañ doon wax mooy bind mais ñun bind boobu mooy enregistré tamit façon nasxu la enregistré ak tamit li nga xamante ne mooy ci disque dur yi ak yooyu yépp yooyu yëpp mooy tax nga takk xam-xam bi mais di ci dellu mais bu dee takk ko rek mu poussière nga fàtte ko bala lu ñu la wax nga ne xaaral ma ma jëli fichier bi mais ci ban fichier la newati sax ngir déglu mooy door a mën a wax kooku yow xam nga ne doo jariñ ñu bari te doo jariñu yawit waaw kon nag xayit suyu daka waaw yi nga jotab yi nga xam ne moom yaa ko rëbb ba am ko na ko yeew takk ko xam ko waaw bil xibaalil waasiqa ci li nga xam ne nag mooy buum yu dëgër yi ndax fa minal xamaaqati bokk na kat ci ràngate kooku ñàkk bopp antasida ghazalatan nga daal di sonn ba rëbb benn kéwél ba tatrukahu ngay xoole ba bàyyi ko rëbb ko yow jamoo ko danga ko roccantal fexe ab këpputal ba jàpp ko ba ne ko nuus après nga bàyyi bàyyi buum gi nga ko jàppe woon di yëkkati loxo yi wan ko gannaaw di bàkku di wan nit ñi ne hë gis leen kéwél gi ma jàpp booy tu bala ngaa tourner ngay gis mu fëx dem yoonam loolu koy ñàkk xel la kon xam-xam des koy bind moo kon nag yonent bi aleyhi salaatu salaam bu ne lii nii kon liñ doon wax mooy li le fait que mu ne usikum bi sala maa ngi leen di dénk ginnaaw ba mu leen nee sax bàyyi leen ma mooy bu doon bind moom farata la kon mu wax ko benn yoon du mu ngi nii di wax te lool doon bindul da koy da koy dicté ñu bindal ko danaan bind leen ñu bind moom feebar bi ni ko kii woon foog ne yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy jël xalima di bind. te tamit yonent bi aleyhi salaatu salaam masala boobu gisoon nañ ko est ce que yonent bi aleyhi salaatu salaam mënoon na bind wala déet waaw loolu gisoon nañ ko walillahil hamdu wal minna léegi kon mu ne loolu lépp day dëgëral li ñu waxoon ne mbind moomu du farata voilà. moo tax lool lool day wane xam-xam bu kawe bu Seydina Omar ak fam toll allahu akbar mi nga xam ne mooy <laughs> al mulhim Seydina Omar al muhaddas <laughs> waaw seetet xoolal ni mu génnee yooyu yëpp ni mu ko xamee woon ci instant bu gàtt bu gaaw mu xam ci loolu lépp tax mu ne non loolu jaru ko waaw <laughs> bu ñu fi sonal yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi feebarug neen mbir yéen ko sonal ñu nekk fi di ko teg yeneeni coono nañu teg nañu bàyyi loolu yéen tamit ah. léegi kon yonent bi alayhi salaatu salaam ne uusikum bi thalath maa ngi leen di dénk ñett waaw kon wax nañ la ne mooy bu nee yonent bi alayhi salaatu salaam dénkaanewul dara lii da ko day wane ne yu mel nii taxul ñuy wax waaw loolu taxul muy wax waaw mooy yi taxul ñuy wax kon nag ginnaaw lool ban la yan la dénkaane mu ne premier axrijul mushrikiin waaw axrijul mushrikiin génne leen li ngeen xamante ne nii mooy <laughs> am na luñ bëggoon a wax mais dañuy bàyyi ba bañ àggee ci liñ la doon wax naan yenn juhaal yi wax di wax ci foo xam ne ñoom euh, géej goo xam ne ñu tiim ci géej goo xam ne di sikkal géej goo xam ne alors que ñoom mënuñoo mënuñoo nager laa yuhsinuna as-siyaha saway as-sibaha bokk ah mënuñoo nager di fontoo nit ñi di wax loolu euh, nañ bàyyi loolu ba foofu ñu daal di koy wax waaye nañ continuer ausuyi comme bésolé mu ne maa leen di euh, kii Euh, euh, nu mu tudd euh, maa ngi leen di dénk ñetti mbir axrijul mushrikiina min jaziratil arab bi njëkk mooy génne leen mushrikuuna yi ci péninsule arabique al imaam al qurtubi abul abbaas ahmad al rahmatullah alayhi sëriñu boroom boroom tafsir bi mu ne yaani bil mushrikiin al yahuud li annahu maa kaana baqiya mushrikun fi ardi al-arabi fi dhalika al-waqt ghayrahum ghayruhum fata'ayyanu wa qad jaa'a fi ba'di uh, turuqihi axriju al-yahuuda min jazi min jazirati al-arab mufassara al-imaam al-Qurtubi mu ne fii nag mushrikuuna yi xam nga bokk na laaj yi ñu laajoon ne mais mushrikuuna yi mooy ñan yonent mi aleyhi salaatu salaam ne li ma leen di njëkk a dénk mooy ngeen génne mushrikuuna yi way bokkaalekatu yàlla yi min jaziratil arab fi nga xam ne mooy péninsule arabique waaw dinañ ñëw ci jazira goog muy wax li nga xamante ne nii loolu la ci boroom xam-xam yi wax ah waaye comme que mushrikuuna yi la wax génn leen mushrikuuna yi ñu njëkke mushrikuuna yi al imaam al qurtubi abul abbaasi radiyallahu rahmatullahi alayhi al maliki rahmatullah alayhi àndalul bu la woon comme niñ ko waxe woon yaani mu ne liñ ci jublu bi mushrikuuna kim ci jublu moom yenente mi alei sat salam mooy alyahud mooy juif yi lay wax mooy yaawuur yi lay wax li annahu ndax kat maa kaana baqiya mushrikun fi ardi al arabi fi dhalika wax waqti ghayrahum ndax gayruhum ndax jamono ji benn bokkaalekatu yàlla desu fi woon lu dul ñoom waaw moo amul keneen en dehors de yi ñoo xam ne ay bokkaalekat lañ ñu newoon ci jaziratul arab eh, mooy foofu réewum mooy fi ay Makka nekk Hijaz Tihamaak yooyu dinañ ñëw ci loolu fan la exactement hmm, lan lañ ci lan la ci jublu fii lan la en tout cas lan la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax mu ne génn leen leen ci péninsule arabique bi mu ne ñooñu yahuud yi lay wax te loolu ndax ñoom rek a fi newoon ay mushrik waaw mu ne kon fata'ayyanu affaire bi leer ne kon ñoom la jublu waaw mu ne te li koy gën a dëggal sax mooy ñëw na ci yoonu yoonu xadiis bi muy xadiis bii nii yonent bi alayhi salaatu salaam foofu Mawlaana Ibn Abbaas dane yonent bi alayhi salaatu salaam dane axrijul yahuuda min jaziratil arab mu ne dana génn leen yahuud yi yaawuur yi di juif yi leen leen min jaziratil arab ci péninsule arabique bi mu mufassaran mu ne lii nag day tafsir day leeral di faram-fàcce mushrikuuna yi ma xam ne moom la tudd fële ñu xam ne kon ah kon yahuud yi lay wax ndax ñoo fa ne woon waaw loolu tamit day wane waxu lii nii day dajji caaxaanu ñi nga xam ne dañ naan eh, ñi nga xam ne mooy yahuud yi ak ñooñ du ñu ay mushrikuun ak ak ak ñi nga xam ne ñooy chrétiens yi si ngan di mushrikuun suuratul na la la ah lan la lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina munfakkiina fii naa eh, eh, eh, hatta ta'tiyahumul bayyina loolu la ñenn ñi naan loolu noon day wane ne kon mushrikuuna yeeg juifs yeeg chrétiens yi bokkuñu hada loolu mooy kooku xamul li muy wax waaw ñoom xamuñu li usuliyuun yi di wax naan zikrul xaas ba'dal aam waaw mooy tudd li nga xam ne lu général la lu lu jagoo la ginnaaw bi nga tuddee lu général alquran foofu suuratul bayyina ah li mu def mooy dafa tudd al al al al al alxaas mooy dafa tudd li nga xam ne mooy lu jagoo la mooy dafa tudd dane lam yakun alladhina kafaru voilà mooy ñi yàlla loolu du du du du lan loolu lan la ah loolu loolu c'est général loolu mooy li général mooy ñoom ay kufa kufaar lañ lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitaabi ci ñi nga xam ne ñooy ñan ñooy waa gens du livre mooy dañoo weddi yàlla wal mushrikiina ak bokkaalekat yi waaw ak bokkaalekat yi ñoom ñoo ñépp mooy bu nee bokkaalekat yi xam nga bokkaale ci ci ci ci ci ci ci naw'un minal kufr mooy gën a kawe sax ak yàlla sax lu amut waaw <laughs> wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun xanaa xamoo booboo gën a garaaw nag laa ilaaha illallah moo tax ca suuratul Araf ni ko suñu borom tegalee noon laa ilaaha illallah wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun moo gën a garaaw mooy nit ku taxaw ne boo yàlla wax na te yàlla waxul te loolu nag tekkiwul nga taxaw rek ne yàlla nee na mooy boo fi ne àtte lii mooy àtteeb sàngam lii mooy atteb lii te fekk loolu ci sharia du dëgg mooy yow xadiftara ala allahi kadiban kadiba yow da nga duural buur yàlla loo xam ne dëgg te buur yàlla ne waxoon na wa man azlamu mimman iftara ala allahi ana kan kenn dàqula tooñ ki nga xam ne mooy duural buur yàlla di wax loo xamante ni ci di waxal buur yàlla subhaanahu wa taala loo xamante ni nii wute nak li am waaw wa qalat al yahudu uzayr waliyasu billah wa qalat nasara almasih ibn allah loolu du bokkaale bokkaale mooy lan mooy nga jël buur yàlla xaqu buur yàlla nga ne ak li fa ko fa nga xam ne moom moom mooy li nga xam ne moom la jagoo nga ne kii nag am na kum ko bokkal waaw boo nee diw waliyasu billah kii mooy doomu yàlla lool du bokkaale ñoom ay ay bokkaalekat yu mag lañu waaw kon mu ne kon loolu day wane na kon mushrikuuna yi ñoom la waaye tamit képp koo xam ne tamit du ñoom loolu mooy loolu mais keneen ku fa desoon te tamit jombul que ni am na ay nasaraan yu fa desoon waaw loolu même bu dee dafa tuddoon yahuud yi mooy ne ñoo fëppoon dafa tudd ñi ëpp waaye mooy ñeneen a ngi ci duggaale waaw mu ngi mel ni loolu nag simple na ñu bari nag loolu lañ xamul mooy imaginer buñ ne comme France buñ ne droits sociaux yi Euh, l'État euh, français kii euh, day dépenser tant de milliards ci pour des pour les Français ci affaire wu kii sociale yi aide sociale yi mais attends yow da ngaa foog aide sociale yooyu c'est que pour les Français déedéet mooy étranger bi da ci am droit te mais mais kenn wax naan pour les les Français et les étrangers non dañ naan rek pour les Français parce que ñoom ñoo fi ëpp te seenum réew wa mais ñeneen ñu ci biir voilà mooy kon bu nee yahud yi tamit bu dee ay nasaraan a nga fa woon ñeneen it ci lañu bokk léegi benn affaire a <coughs> léegi nag axriju kon mushrikuuna yi kon en tout cas yahud yi euh, la doon wax mooy mais bu ñeneen ñi mën nañ ci duggaale léegi nag al jazira nag axrijul mushrikiina min jaziratil arab mooy ñu jóge fi ñu jóge jaziratul arab ndax lan yonent mi alayhi salaatu ñaari diina duñ nekkandoo fii waaw lu ñu nekk ndoo fii léegi jaziratul arab mooy fan xam nga jazira ci jazr la jóge <laughs> aljazaar aljazaar <laughs> mooy le boucher muy dagg yàpp xar yeeg nag yeeg di ko jaay ah <laughs> jazaar muy dagg muy dagg affaire yi aljazru mooy alqatl ah ci la aljazaar jóge waaw ak aljizaara <laughs> waaw waaw kon nag mooy euh, euh, foofu dañ koo ko woowe parce que ni nga gis mooy ni mel mooy terre boobu boo gisee fi jóge ay ci kaw Jordanie gis nga nga gis jaar ay Palestine yooyu wàcc jaar Arabie saoudite mooy côté ak Sinaay bi nga gis foofu noonu mooy ndox yi ni mu nekkee côté ay Judda Jidda dagg yooyu nga gis Hijaaz ndox yi foofu après nga rek wàcc ba ca suuf Yaman wër <coughs> ay Masqat <coughs> ba ay Bahrain gis nga daanaka shibhu jazira la mooy mais dañ koy woowee jazira mooy ab dagget la boo xam ne dafa nekk noonu hmm? léegi euh, <coughs> loolu léegi nag boroom xam-xam yi bon ci gàttal wute nañ ñii ne fii la commencé ñii ne euh, largeur bi fii la commencé kii la commencé waaye bu dee ci ñi nga xamante ne nii ñooy <clears throat> al imaamu Malik ibn Anas ah imaamu daaril hijrati moom dañoo soloo ci moom mu ne jaziratul arab bi yonent bi alayhi salaam di wax mooy Makka zaadaha llaahu tashrifan wa takrima wal madina ak madina wal yamaama ak yamaama ak wal yaman ak yaman moom yii la lii mooy jaziratul yonent mi alayhi salaatu saam bu naan jaziratul arab du ñun li ñu xam nii de mooy li ma wax sànq ay jóge Oman boole ci ay ay ñële yum tudd bokk Jordanie ca kaw mooy foofu mu jóge di wàcc Arabie saoudite jaar noonu yépp léegi nii euh, mooy moom dafa jàpp ne jaziratul arab bi muy wax mooy ville yii yu mag yii lay wax mooy makkatal mukarrama madinatul munawwara yamaama ak yaman waaw eh, léegi kanta al imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi moom daanaka lii wax waaye nag waaye moom dane lii mooy jaziratul mais mais mais mais mais moom daanaka da cee génne ki ñu ci génne mooy yaman moom yaman la génne ci affaire yi waaw mooy yaman nag déet mooy màkka Medina Yamaama mais pas yaman waaw léegi nag euh, am na nag ñeneen euh, ku mel ne al imaam at-Tabari rahmatullah alayhi moom dane affaire bi jaziratul arab bi yonent mi alayhi salaatu salaam di wax acte bi c'est pas lim ne akhrijul mushrikiina c'est pas exclusif pour jaziratul arab waaw mooy fu jullit ñi ëpp foo xam ne ñoo fa nekk lii loi yi moo fa war a daw waaw waaye loolu mooy euh, loolu nit ñi daal di wuñ ci ànd ak moom waaw kantaal imaam Abu Hanifa léegi nag euh, mooy léegi jaziratul arab walla mu ngoog moom kon boo seetloo euh, dina ñëw ci al imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi kon al selon imaamu ma imaamu Malik jaziratul arab bi yonent mi alayhi salaam di wax fii mooy Makka Medina Yamaama Yaman kantaal imaamu Shafi'i rahmatullah alayhi mooy Medina Makka Medina Yamaama jeex na waaw. imaamul at-Tabari moom c'est que ne moom la da dane duy dane moom la waaye nag attee bi yonent ma la saa saa wax du yem ci yi kese dañ koy joyal ci yeneen réew yépp yoo xam ne jullit ñi ñoo fa nekk ëpp foofu wuuf waaw waaw léegi euh, léegi atte bi axriju bi lan la mu ne kon ñii nii moo tax ku mel ni euh, imaamu Maalik mu ne atte bi mooy lenn la mooy yonent ma lay saar saam moo wax dañ leen di génne ci dëkk yi waaw ku neewul ci lislaam mooy dañ la fay génne waaye nag kenn loolu nag tekkiwul ne ñoom mënuñu faa ñëw dañ fa mën nañ fa ñëw te mën nañ fay def ay voyage di commerce di ñëw loolu mën na nekk mooy ñu nekk fa résident voilà c'est ça <laughs> mooy ñu nekk fa résident am fa loo xam ne ñoom dañ naan lii ah mooy par exemple euh, ci kaw wax wi mooy Makka ni amul kon droit mag Medina ay Yamaama ba Yaman amuñ droit jël suuf soo xam ne benn propriétaire moo ne man damay jaay suma suuf waaw léegi mooy bu koy jaay jullit kese ko mën a jënd waaw loolu lay wax jiy tekki mooy ku dul jullit mënoo ko jënd mooy. option d'achat bi mooy les les acheteurs ñi mën a jënd mooy ku dul jullit manoo ci bokk loolu mooy wax ji voilà pour nga xam wax ji muy wax mooy nga nekk fa koo xam ne yow na nga fay am résidence permanente loolu même même sax boo fa boo fa amul suuf sax mooy nga dëkk fa dëkk gu sax foo xam ne moo xam par location wala yooyu mais nga nar faa yàgg noono ñu ne loolu sax man da nekk waaye mën nañ fa nekk mais du ëpp ñett fan comme li imaam Shafi'i wax imaam yi moom rahmatullah alayhi kon yaman la ci génne ne kanta dëkk Makka Medina Yamaama foofu yéeféer du du fa dëkk waaw ndax yonent ma lay saar saa wax ñu génne leen bu ñu fa ñëwee seen long séjour bu gën lu mu looloo loolu mu gudd gudd ñett fan lay doon du ko weesu waaw mu ne comme li Seydina Omar daal di leen tegaloon ba nga xam ne ci la leen xiina ajlaahum ba leen euh, exilé euh, loolu nag mooy waxu imaam Malik al imaam Ash-Shafi'i imaam Ash-Shafi'i moo ci yokk ñetti fan yi kanta daal imaam Malik moom dana ñii moom mooy yii euh, ku dul jullit du fa dëkk waaye nag kenn du leen tere ñu fay ñëw di voyage seeg yooyu lool mën nañ koo def waaye di fa dëkk une résidence permanente doono non léegi euh, ñoom li ñu sukkandikoo par exemple mooy xadiis bi ndax yonent ma lay saa saa ma joxe ndigal te ndigal li farata la waaw ba pare mu ne woon laa tabqaa qiblataani bi ard yonent ma lay saa salaam. waxoon comme ni ko imaam Abu Dawud soloowe ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi mu ne laa takunu qiblataani fii baladin waahid ñaari qibla duñ nekk ci benn kii kese loolu moo tax ku mel ni imaam at sax jàpp ne lii nii day wanne mooy kon dëkk bii rek waaw même bu dee xadiis bi am nañu ko da'ifal waaye xadiis bi euh, laysa bi da'if waaw waaye loolu moo tax ku mel ni imaam al Euh, at-Tabari ne kon lool du ñii rek alors que ñeneen dañoo jàpp ne xadiis bii même bu dee ñenn ñi dañ ne mooy bu wéree it mooy euh, ard bi muy wax fii wax nañu ko mooy jaziratul arab waaw kon nag affaire baa ngoogu léegi nag waaye àtte bii nii ku mel na al imaam al-Qurtubi Abul Abbaas dane waaye nag jagal jagle àtte bi ci jaziratul arab loolu mooy waxu ñu njëkk ñi mooy mooy dëkk yooyu ñu wax màkk Medina moo tax màkk moo tax Makka sax dañ leen fay tere waaw ndax suñu borom moo moo waxoon euh, ne mushrikuuna yi bu ñu jegeeti fii bu ñu fi jegeeti voilà léegi lii moom la euh, mooy li nga xam ne mooy ngi ñaari ngir yooyu léegi kantaal imaam Abu Hanifa rahmatullah yi moom dafa jàpp ne déedéet jaziratul arab gii mushrikuuna yi mën nañ fee dëkk kay waaw mooy masala xilaafiya la waaw mën nañ fee dëkk waaw mën nañ fee dëkk kay parce que euh, moom daal loolu la loolu la imaam loolu mooy imaam Abu Hanifa moom loolu mooy waxam <laughs> euh, léegi bon moo tax ñenn ñi ne euh, ku mel ne al imaam al-Qurtubi da ne lii nag mooy waxu mooy wax bu njëkk bi ne daal àtte bi ci jaziratul arab kese la te moom la ñu njëkk ñi wax ak salaf yi ñi jiitu woon loolu nag duñ ko jënde beneen wax boo xam ne te tamit ñu euh, téye retenir waxu imaam Abu Hanifa bi wax ne loolu mën naa nekk que non euh, si euh, euh, chrétien juif ñooñu mën nañoo dëkk Makka te mën nañoo dëkk Medina te mën nañoo dëkk Yamaama mën nañu dëkk Yaman mën nañ fa dëkk kay mu ne lool duñ ko retenir léegi nag al imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi c'est sûr que hadith bii nii liñ ko mën a utal comme lay mooy ne da ko ak da koo gisul waaw te sax lool sa sera nekk loo xam ne waaye tamit jombul mooy mën na nekk waaw man na nekk en tout cas moom loolu la gis que ne déedéet lii moom mooy ñii mën nañ fee dëkk waaw waaye nag li gën a dëgër mooy li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, wax voilà léegi nag moo tax al imaam an-Nawawi rahmatullahi aleyhi ne ci al mu ne wa axada bi hada alxadit malik wa shafii wa geyruhuma min alulama fa awjabu ixraaj alkuffari min jazirati alarabi wa qaalu la yajuuzu tamkiinuhum min suknaahum walakin alshafii xasa hada alxukm bi bacdi jazirati alarab wa huwa alxijaaz wa huwa cindahu makka walmadina walyamaama wa acmaaluha duna alyamani wa geyruhu wa geyruhu mimma huwa min jazirati alarab bi dalilin axar mashhuurun fi kutubihi wa kutubi asxaabihi waaw mu ne lii nii mooy waxu wa euh, boo demee ci alminhaj noonu la ko waxee moom al imam an-Nawawi mu ne xadiis bii naan axrijul mushrikuun ci la imam Maalik ak imam Shaafi'i ak ñeneen ci boroom xam-xam yi lii lañ jàpp daal di ne par force dañuy génne yéeféer yi ci jaziratul arab waaye nag te tamit daganul ñu leen fay bàyyi ñu fay dëkk nekk fa ay président waaye mu ne waaye imaam Shaafi'i li muy wax fi mooy waa mooy Hijaaz lay wax waxul péninsule arabique bi yépp comme ni ñu xamee péninsule arabique tey waxul lool de moom Makka lay wax Medina ak Yamaama moom lañ la waxoon sànq quant imaam Maalik moom da cee boole mooy moom Yaman la ci génne imaam Maalik moom da cee boole li nga xamante ne mooy Yaman waaw mu ne moom nag li tax mu génn ci Yaman ak leneen li des ci péninsule arabique mu ne beneen dalil boo xam ne bu siiw la. Eh, ci ay téereem ak téere yi taalibeem yoom al imaam ash-Shafi'i yu rahmatullahi alayhi après mu ne bi mu waxee ne waaye nag boroom xam-xam yi waxuñ ne wala yumna'ul kuffaar min at-taraddudi min taraddudil musaafiriina fil hijaaz wala yumakkanuuna min al-iqaamati fii akthar min thalathati ayyaam qaala ash-Shafi'i wa muwaafiqu illaa Makka wa haramaha fala yajuuzu tamkiinu kaafirin min duxulihi bi xaal wala lii lu am solo la fa inna fa in daxalahu fii xufya wajaba ixraaju fa in maata wa dufina fii nubisha wa uxrij maa lam yataxayyar haaza madhabu shaafi'i wa jamaahiiri alfuqahaa al imaam an-Nawawi mu ne te kenn nag du tere yéeféer yi ñuy baagante di dem ci dëkk yooyu di fa voyage yi ci Hijaaz te kenn waaye nag kenn du leen fa bàyyi ñu fay dëkk lu ëpp ñetti fan mu ne imaam Shafi'i ñi ànd ak moom dañ ne ba mu des Makka nag ba mu des Makka foofu moom loolu sax duñ leen ko fa def mooy loolu mooy bu dee darura waaw bu dee darura nag ba mu des darura waaw loolu day mën a nekk kay mooy bu dee ne comme gars prendre en otage nit ñi foofa ca année soixante-dix ya lenn ci siit ya prendre gars yi otage manuñ leen a comme que ñun amuñu gars yi euh, ñi amuñu woon armée bu professionnel daanaka wala boog ñu jiite woon foofu ña yor foofu ah luñ mën a déloger gars yi gars yi woo GIGN <laughs> bu waa France bu boobaa yooyu day possible waaw loolu day possible mu ne bu fa duggee ci laqatu day dafa war ñu génn ko bu fa faatoo ñu suul ko fa dañ koy génne ba mu des bu dee ne buñ ko naree génne mu mu mu yàqu kii bi dañ koy bàyyi foofu mu ne lii mooy mazhabu imaam Shaafi'i ak jamaahirul ulamaa imaam an-Nawawi mu ne wa jawwaza Abu Hanifa duxuulahumul haram wa hujjatul jamaahir qawlullahi ta'aala innamal mushrikuuna najas falaa yaqrabul masjidal haraama ba'da 'aamihim haadaa al imaam an mu ne waa kanta imaam Abu Hanifa moom waxuma la yeneen yet mais Makka sax dafa jàpp ne xaramul makki yéeféer yi man nañ faa dem waaw mu ne waaye nag xujjatul jumhur jamaahir li nga xam ne mooy l'écrasante majorité des boroom xam-xam yi yeneen yi seen lay mooy ne yonent li suñu boroom ne innama dëgg-dëggal na way bokkaalekat yi najas ay taq-taq lañ ay salte lañ ay sobe lañ fala yaqrabul masjidal haram loolu nag sobek baatin la mooy sobek aqida la du sobek boo laale bii fër dem raxasu ji déedéet fala yaqrabul masjida loolu leeraloon nañ ko bu yàgg ba ñu doon gis eh, masjidu yonent mi alayhi salaatu salaam ba mu koy tàmbalee tabax ahkaamul masaajid ak li jëm ci yooyu mu ne fala yaqrabu kon bu ñu jegal masjidal haram ak jàkk ji nga xam ne buur yàllaa ko wattu ormal ko ba'da amihim ginnaaw seen at hada bii waaw wallahu alam loolu la al imam wax kon loolu moo jëm ci waa wàllu akhrijul mushrikina min jaziratil arab mu ne wa ajizul wafd deuxième bi mu leen dénk moo tax Seydina Omar moo ko doxal waaw mu ne wa ajizul wafd waaw wa ajizul wafda Seydina Omar sax leen génne si moo leen génne kay lu ma doon wax bii passé que ba muy génn àddina la la gën a fàttaliwaat non moo leen génne waaw moo leen ne yéen yoneen en plus fekk daa am lu ñu defoon mu ne yéen sax ñun yonent bi alayhi salaam ci boppam sax waxoon nañu génne leen mu ne wa ajizul da te na ngeen jox délégation yi fiy ñëw lu mel ni la ma leen doon jox waaw loolu nag yéefe rek ñàkk yéefere ci yem waaw loolu day wane teraanga ak l'islam waaw mooy boo amee gan danga koy teral ak ko man di doon waaye teral gan nag du tax nga def lu yàlla xaraamal waaw loolu am solo la mooy ku la ne eh, eh, alquran yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir fal yukrim fa ku gëm buur yàlla ak bés pénc ba na teral ganam ñu mu ne léegi comme que ganam moom day naan beer léegi moom mu jënd beer loolu amul rek déedéet lu tax muy jënd beer dafa xaram non amul lool bu ko defee moom def na lu xaram en plus moom day taawun day jàppale yow bu dee alxuraan ne wala taawanu alal wa taawanu alal birri wa taqwa jàppalante leen ci li nga xam ne mooy ragal yàlla ak ak ragal yàlla te bu leen jàppalante alal ismi wal ci bàkkaar ak noonu naka nga mën a ñëwee nit ki di def loo xam ne yow leer na lii dafa xaraam te al al kuffaaru li gën a xaata muxaatabuuna bi furu'i sharia mooy yéeféer yi ci seen bopp dañ leen di togg jëf responsabiliser leen ci li nga xam ne en dehors de aqida kese mooy bu julli jotee julliwuñ yooyu yëpp bu yow yowmal qiyaamee dañ leen koy laaja ah, buur yàlla da leen di laaj lan moo tax ba julli jotee yow julliwoo woon ba woor jotee fii mu ne ramadan bi ñu nekk ñoom wooruñu koy laaj di léegi mooy képp ku jàppale nag nit muy lekk yow ci nga yow da nga koo dimbali alal ismi wal udwan <laughs> voilà <laughs> restaurant yi ubbi yépp <laughs> di di tegi rideau ci Colobane nag fi nga xam ne ay ñaari taleeg yooyu ak fii ci pompier mais benn la ak waa ji nekk fii di servir ne moom laa moom parce que mag doole liggéey bon moom manu ci dara quoi moom bon il n'a qu'à il travaille à midi et il sert ah il doit a ah moo ko signé ah te suñu borom nee na yaa ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud yéen ñi gëm yàlla motal leen seen seen seen seen pacte yi dañ naan leen hé yonent bi alei saatu salaam waxoon na kullu shartin laysa fi kitaabillahi fa huwa baatil walaw balagha mi'ata shart yonent bi alei saatu salaam waxoon na bépp condition bu ngeen teg waaw al muslimuuna ala shurutihim jullit ñi ñu ngi seen kaw pacte ak contrat ñu tegalante mais fekk contrat yooyu du ñu ñëw di jéem a dëggal neen tey neenal dëgg yeneen tool saa saa am ne bépp charte boo xam ne newul ci téereb yàlla bi mooy dëppoowul ak li buur yàlla santaane yeneen tool saa saa am fa baatil neen la et non avenu amul caax caaxaan la. walaw balaga même bu doon dafa mat mi ata charte sans charte kon yow mënoo taxaw naan man dama koo signé woon. bon nee woon na ma man sama fii nii bon ba may signé contrat bi waruma fee julli kon bu ma jullee damay tooñ loolu ay wax la loo xam ne ku xamula koy wax waaw ay diwa moom kii diwa moom këram kii kon bu ma fi julli bu dee moo la fi invité te yow ci kër nga ne manoo génn dem feneen foofu ngay julli te tooñoo fenn <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> tooñoo fenn parce que lépp borom bee ko moom borom bee ñu digal ñun ñépp illaa li ya'burun nga naan ay ay ay mbir moomeelu doomu aadama kiy esclave borom bi ki ñu moom ñun ñëpp ne def leen lii nga naan diw mais moo moom fii moo tax man manumaa def yàlla ni ñu bokk moom la mu digal parce que jaamam bii comme man moo moom fii loolu wax la moo tax loolu amoon ah. <laughs> ak lu la wolof yi mën a nettali mooy affaire boobu noonu demewul noonu <laughs> loolu moom xaaju la demee noonu sax <laughs> waaw waaw julli moom fam la fekk fa nga koy defe boo ko marul nga génn dem defe ko feneen mais bu dee foofu kese la foofu nga koy defe amul damay tooñ xam nga fii bon man man naa fi julli sax mais damay bañ a tooñ ko xam nga man jàmburel kaa quoi bugguma tamit di tooñ borom ndax bu ma bu ma gisoon ma koy def du ko neex kon nag bu fi newul ma koy defit du ma ne dañ naan ma ne loolu lépp waxi saytaane la mbir mi moom mu neex kook mu naqari ko bu gis laa mu ñàkk laa gis da ngay julli <laughs> waaye moo wayewu yéen ñëpp loolu moo leen <laughs> fatwa wolof yooyu mooy lan <laughs> loolu bi xayri ilm la loolu mooy ku la ko wax waxul waxul wax na la wuteeg ni mu demee <laughs> waay waaw mu ngi noonu mooy gaa la ngeen wax ni waaw ñu doon waxati sax euh, fa bi nax wi jox leen euh, waaw gaa yi lu mel ni euh, waaw mooy yéeféer yi euh, non non lan lañ doon wax mooy yonent bi alay saar saam ñu ngi woon daal bi nax wi fàtte naa lu ma fi indi bi nax wi maa kuntu wa ajizu al wafda bi nax wi maa kuntu ajizu jox leen délégation yi ñëw moo xam jullit na ñoom yéeféer lañu waaw moo xam comme la ma leen doon jox waaw laa yanhaakumullahu buur yàlla terewu leen anil ladina lam yuqaatilukum fi diin wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin buur yàlla terewu leen hmm? ci ñi nga xam ne ñoom euh, xarewuñ leen te génnewuñ leen seen kër yi ngeen def lu rafet pour ñoom te ngeen di dagg ci seen alal yi wa tuqsitu ilay ngeen di dagg ci seen alal yi comme daal imaam al-Qurtubi wax di leen jox beneen bi pa bi pa biñ doon wax sànq kooku nag waaw kooku mooy sëri taalibeem la mooy borom tafsir bi eh, dagg ci seen alal yi di leen jox ndax buur yàlla dafa rafetal dafa bëgg ñuy rafetal tey dagg ci seen alal yi di joxe waaw mu ne kon joxe leen leen comme ni nga xam ne noonu laa leen di joxe waaw mooy loolu teraanga la goo xam ne yonent bi alayhi da ko doon defal ñi nga xamante ne ni jullit ñeeg yéeféer yi ñu doon ñëw délégation yi même Qaysar gis nañ Qaysar ba mu yónnee euh, Axaatanoox <laughs> <laughs> ba mu ko yónnee ca Tabuk mu ñëw ba mu ñëwee yonent bi alayhi dafa dafa ne ko ah man de bëggoon naa la jox dara waaye yoruma lu ma war a jox après mu ne am ku ñëw moo ma ku ma jox jox ma lu am solo. ma laaj kan la ñu ne ma kooku mooy Ousmane Seydina Ousmane al moom moo ma joxoon ndax yonent bi alayhi salaatu salaam comme que voyage la ne woon demoon ci xare malgré Kaysar mi mu ñëw ngir xaree si moo ko yónnee eh, émissaire mu ne ko waaye mu ne émissaire bi waaye nag waroon naa la jox kado ndax loolul waaye nag damaa danga maa fekk foo xam ne aw ma kado bu ma la jox Seydina Ousmane ne moo koy moom yenu na kado bi ndeysaan defar armée bi ba pare kado ya ñuy war ndax kat ñoom la jot ñoom lañ war a joteel fii ñoo ñu doon menacer ah ka ñu yónni ñu war leen a jox kado yonent bi alayhi salaatu salaam wax Seydina Usmaan génneeti Allah kon mooy ngeen jox leen comme li nga xam ne moom laa leen leen jox waaw kon nag mu ngi noonu ah kon loolu moo jëm ci wàllu waf dëgg nga gis ne kon mbir mi lool la waaw mooy xeet wi lool la mooy di teral waaw kay liñ doon wax mooy teral euh, waf di nag mooy mënuñoo ñëw ma jox leen ay ay butéeli sàngara naan leen voilà lii c'est un vraiment c'est une bouteille de du dix-septième siècle voilà nga jël ko jox ko ko ak tamit jël loo xam ne ay ay ay statue la ah. ay yoo xam ne daa am formu ay ay fas ak yu mel noonu di leen ko jox déedéet loolu doo ko jox kado déedéet loolu jara bàyyi la gis nga diplomatie léegi ñun moom ni ñuy def wala nga jël ab livre boo xam ne lu mu yàgg yàgg waaye livre bu caaxaan la nga ñëw di ko joxe kado déedéet yonent ma lay saa saa waxul lool wa ajizul da jox leen wafd yi mooy liñ leen di jox fokk mu nekk loo xamante ne nii lu dagan lay doon waaw loo xam ne lu dagan manoo di teral gan di ko teral ci sàngara wala yoo xam ne mbaam parce que naan waa ji bax moom yéeféer la te l'islam waxoon nañ teral gan déedéet waaye <laughs> yow xanaa xamoo ne boo amoon femme boo xam ne sax du jullit moom chrétien la wala juif amoo droit kër gi moom muy jënd sàngara di ko dugal ci frigo bi nga naan parce que lakum diinukum waliya diin te loolu déedéet mooy fii sàngara kenn du ko dugal ci kër gi yooyu yépp gis nga yooyu moo tax <laughs> mariage yooyu boo waxoon nañ ko <laughs> dañ ciy dugg te xamuñ ne loolu lool lool loolu yéeme la ngo waaw ndax sàmmonteeg yi yi nga war a sàmmonteel ngir mu baax sax loolu ci boppam la ñu bari manula voilà kon nag mu ne qaala wasakata ani thalitha ñetteel bi nag mu ne da cee noppi ki ko noppi mooy Sulaymaan al Ahwal Sulaymaan ibn Muslim comme niñ ko gise woon te imaam al Haafiz waxoon ko ah mu ne walla rek eh, wasakata na Sa'id ibn Jubayr noppi ci ñetteel bi walla rek wax na ko man maa ko fàtte dañ ma koo fàttale waaw kon eh, affaire baa ngoo ko léegi nag ñetteel bi boroom xam-xam yi dañ cee wute ku mel ne al imaam ad-Daawudi rahmatullah alayhi comme ni al imaam al-Haafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi tuddee ak ñooñu mu ne imaam ad-Daawudi de nee na ñetteel bi mooy alquran la woon mooy alwasiya bil quran alquran la yonent bi alayhi salaam doon dénkaane mooy ñu gin koo jàpp waaw axrijul mushrikiin génn leen mushrikuuna yi jaziratul arab dee leen jox délégation yi fii ñëw comme la ma leen doon jox kado waaye ñetteel bi mu ne alquran la te loolu mu ne wa bihi jazam ibnu tiin mu ne imaam ibnu tiin kat moom la dogu kanta al muhallab ibn abi sufra rahmatullah alayhi dane déedéet bal huwa tajhiizu jayshi usaama ñetteel boobu mooy lim leen dénk mooy sama arme bi sariya bii ma waajal toppatoo ko muy bu seyna usaama ibn zayd na ngeen ko wëyal na ngeen ko wëyal ni ma arme bii na ngeen ko wëyal wax nañ la arme boobu dinañ ci ñëwaa ah. <laughs> xawoon naa ko fàtte sax waxoon naa ne dinañ ci ñëw ndax armee bi génnul waxoon naa la arme boobu dinañ ci ñëwaat imaam euh, euh, al muhallab rahmatullah alayhi moom def na yenn annotation ci yenn genre chara ci euh, sahih imaamul buxaari rahmatullah alayhi bu am solo lu tax tur bi moo man moo naaw nii ah mu ne moom loolu jaysh Usaama la doon wax te loolu mu ne imaam Ibn Battal rahmatullah moom la dëgëral ne ndax saxaaba yi bi nga xam ne moom lañu wuute ci ak Seydina Abu Bakar bi mu nee xalifa ñii naan yonent ma lay saa saam day dóoru génn àddina yónni fi armée boo xam ne jeune bu toll nii moo ko yor loolu wóorut Seydina Siddiq dane yonent ma lay salaatu wassalaam ahida bi dhalika inda mawte yonent ba ne saa saam laata muy faatu juste laata muy faatu dénkaane woon na ne nañu doxal armée bii na na dem waaw nañ ko exécuter bi nga xam ne moom la teg bu ko kenn rew ci nu continuer armée bi ñoo ne boobu moom ñoom lañ dëgëral ah quant à al imam al qadi Iyad dane bon c'est possible que ne ñetteel boobu tab kii ne da koo fàtte wala wax na ko sax ma fàtte ko wala da cee noppi mu ne mooy lim ne laa tattaxisu xabri wasanan bu leen jàppee sama bàmmeel man yonent bi alei salaatu salaam ab xërëm mooy foo xam ne da di ñëw di fa def shirk bu leen ko jàppee loolu yonent bi alei salaatu salaam nga da ko doon wax waaw mu ne loolu fa inna sabata ndax kat lii nii kat rot na moom al imaam al qaadi Iyaad fil sax na ci Muwatta maqruunatan bil amri bi ixraajil yahuud foo xam ne al Maalik dafa indi xadiis bi di wax. ci mu mu lëkkale ko bi yonent ba lay saa saam dénkaanee nañ génn yahuud yi da cee boole ne wala tattaxidu qabri te mu leen jàppee sama bàmmeel wasanaan ab xërëm waaw waaw mu ne loolu mu ne wayaxtamilu waaye yenu na ko ne an yakuna mu nekk maa la nga xam ne waxaa fii xadiisi anas la nga xam ne moo rot ci xadiis anas annaha ah que mooy li xawlu li yonent ba lay saa saam wax ne as-salaa wa ma malakat aymaanukum ah mooy li beneen possibilité mooy peut-être julli la woon mooy la leen doon dénk tellement importance gi mu am loolu dinañ gis ci euh, buy génn àddina euh, riwaayaat yi ak yooyu as-salaa wa ma malakat aymaanukum julli ak ñi ngeen xam ne yéen leen teg loxo yéen leen moom muy képp koo xam ne danga am surga nga nekk patron koo xam ne yaa ko yaa yow yaay patron wala yaa ko yilif wala sa doom la wala yow daal yow yaa nekk kilifaam wala femme bi kam nekk kilifaam moo xam patron la moo xam lu man di doon ka ngeen nga xam ne daal mbindaan ma ngay liggéeyloo buur yonent ba lay saar saam dénkaane na ci ñooñu ne nangeen ngeen ragal yàlla ci ñooñ te tamit teg seeni àq te bañ leen a teg lu metti waaw ñu weex amaana kon as-salaa wa ma malakat aymanukum loolu mooy peut-être mais yii yëpp ay ihtimalaat la waaye daal mooy xamuñu dëgg-dëgg parce que comme que dañ koo fàtte daal wala wax nañ ko ñu fàtte ko yii yépp si possible mooy c'est des possibilités waaye dogu ne lii la moo tax ku nekk nanga naan peut-être lii la peut lii la waaye bon wala lii wa gën dëgër fi man que ne lii la war a doon waaye loolu lépp wallahu taala aalam kon nag tey dañuy yem fii hadith bi fii la yem après nag ñu jël côté bi kii wax euh, Ubaydullah ibn Abdillah euh, euh, ibn Utba ibn Mas'ud moom posam